ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun suñu boroom kon tabaaraka wa taala di wax ci juróom laayaab juróom benn fukki ba ñaar mu ne alaa laa laaye bii nag ku mel ni dañoo jële ku mel ni mawlaana abdallah ibni abbaasin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamante ne noonu la ko rahmatullahi alayhi daal di solo ak ku mel ni ñoom al imaam al rahmatullahi alayhi mu ne moom ma mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma dafa am benn waaye ñëw ne yonent bi salaatu wassalaam ne ko mu ñan ñooy awliyaaullaahi paradooy buur yàlla yi tabaaraka wa ñooy ñan ñi nga xam ne ñoom la buur yàlla daal di jagoo daal di méngoo seeni mbir ginnaaw bi mu méngoowee mbiru jaamam yépp ñi nga xam ne da leen a jagoo yenee ne yonent bi salaatu wassalaam ne ko mooy alladina idaa ru'u dhukira mooy ñi nga xam ne boo leen gisee rek ñoom dañ lay fàttali dañ lay tax nga fàttali la dañuy fàttali boroom bi tabaaraka wa taala ka leen gis waaye mooy boo leen gisee rek tudd sa borom tabaaraka wa taala loolu nag mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy parandooy yàlla yi ndax foo leen gisee ñu fàttali la sa borom tabaaraka wa taala naka noonu lañ jële ci mawlaana Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala comme ni nga xamante ne nii noonee la ko limaam abu daawuda as-sijistaani yu rahmatullahi alayhi indi boo xamante ne nii moom am na benn rupture bu ndaw entre abu zur'a rahmatullahi alayhi ak seydina wa mawlaana umar ibn al-Khattab taala anhu wa arda siinoo moom mu bu dëgër la comme ni nga xamante ne noonu la alxaafiz ibn kathir rahmatullahi alayhi daal di waxee seydina umar ibn mu ne jële na ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu mu ne mu ne de suñu boroom tabaaraka am na ci jaamam yi ay nit ñoo xamante ne nii du ñu ay yonent de alayhimu salaatu wassalaam te du ñu shuhadaa yi bokkuñ ci martyr yi nga xam ne dañ leen a faat ci toolu xare waaye nag malgré loolu bokkuñ ci yonent yi te du ñuy martyr waaye yawmal qiyaam yonent yi ak shuhadaa yi alayhimu salaatu wassalaam dañ leen di ñee keroog yawmal qiyaam ndax li nga xamante ne nii bërëb bi nga xamante ne taxawaay ba ñu yam fa seen boroom tabaaraka wa taala ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa ñoom ñooy ñan ak lan mooy seen jëf ndax ñun kat daal dinañ leen ndax ngir bu ko defee ñu daal di leen sopp mu ne ñoom ay nit lañ yoo xamante ne nii dañoo soppante dañoo soppante te yàlla kese tax ñoom nag soppante wuñ ndax ak mbokkoo ne waa bon ñoo bokk baay quoi wala ñoo bokk maam wala yooyu ñoo bokk koñ déedéet loolu taxul waaye it du ay alal yoo xam ne luñ leen ku leen xam nga nit bu la defalee alal léeg nga sopp ko mu defal la loo xam ne daal di ciy dimbali léeg nga sopp ko ngir lool mu ne ñoom sopp ñu ñooñu ndax lool da du alal ju ñuy jokkalante seen biir a tax ñu soppante mu ne maa ngi waat ci borom bi tabaaraka wa taala man rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam que ne seen xar kanam yi daa mel ni day nekk leer leer goo xamante ni day jolli ëllëg ne ñoom dañuy nekk ci man ay minbar yoo xamante ne nii manaabir ay ay ay ay minbar yoo xamante ne nii ci leer la du ñu ragal laa yaxaafuuna idaa xaafa naas du ragal mukk bés bi nga xam ne nit ñi ci lañuy ragal ñoom duñu ragal de ba bare gi ginnaaw gi nag mu daal di jàng moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna awliyaa allahi dëgg-dëgg paradooy boroom bi tabaaraka wa taala laa xawfun alayhim déet ñoom ak ragal di nekk ci seen kaw walaa hum yaxzanuuna amul lenn loo xam ne moom lañuy ñuy jàq dee kon nag mbir maa ngi noonu le lu mel noonu jële nañ ko ci ku mel ni al imaam Muaad ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa arda loolu nag buñ ne yonent yi alayhimu salaatu wassalaam di leen ñee tekkiwul na ñoom dañoo am loo xamante ne nii yonent yi alayhimu salaatu wassalaam dañ koo ñàkk ba ko koy ñee mooy comme li nga xamante ne nii noonu la al mawlaana Aziz ad-Dabbaagh radiyallahu taala anhu daal di leeral ak yeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daal di koy leeral kën mbir mi lenn la rek mooy li nga xamante ne buur bi mooy ñi nga xamante ne nii gis nga buur bi ñi ko gën a jege ñoom ñi gën a jege buur walillahi almasalul ala ñi nga xamante ne buñ gisee ay xale yu ndaw wala ñoo xamante ne nii ñoom àgguñ sax yenn yenn jege yi ci buur bi buur bi jege ña leen ci seen ci boppam di leen di leen nabbi nabbi ak yooyu téye leen ci biir mbooloo mi noonu noonu nga xam ne mooy ñoom ñi ko gën jege sax du leen def noonu waaye nag ñu ñuy ñee xale yooyu ak ñooñu nga xam ne noonu la leen buur bi di def tekkiwul ne ñoom dañoo amul ca buur ba lu ñu amul loolu kese la mooy ne ñii tekkiwul ne dañoo raw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam aw kamaa qaala aw kamaa qaalu ñoom boroom xam-xam yoo yële ni ñu ko leeralee walillahi alhamdu wal minna kon nag suñu boroom tabaaraka wa ci laay bii daf ñu ciy wax ana kan dëgg dëgg mooy waliyu walla xam nga da ngay te tamit dina ko leeralaat ci biir yu dina gën a leeral kan mooy wali yu dëgg-dëgg moom borom bi tabaraka wa taala du di nga dégg ñu naan diw wali yu la waa kii de moom parandoo borom bi la tabaaraka wa taala loolu nag boroom bi dina ko leeral fii nag day wax kooku nga xam ne moom sax na ne waliyub yàlla la mooy parandoo boroom bi tabaaraka wa taala te képp ku nekk parandoo borom bi tabaaraka wa taala mooy yow moom da ngay mat ci ragal borom bi tabaaraka wa taala di doxe li nga xam ne mooy ndigalam tey sori li nga xam ne mooy tereem li neex borom bi moo lay neex li ko naqari moo lay naqari kooku mooy parandooy boroom bi tabaaraka wa taala ta mooy ñi nga xam ne boo leen gisee ñu fàttali la sa boroom waaye képp koo xam ne meloo noonu moom même bu dee dañ ko koy woowe mooy loolu ak jiiñ dañ ko koy jiiñ rek di ko taqal de waaye sori na ko kon suñu borom tabaaraka wa taala mu ne alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna awliyaa allah dëgg dëgg parandooy borom bi tabaaraka wa taala ñoom de borom bi garantil na leen lii laa xawfun alayhim ñuy ragal mooy ne seen kanam amul luñ ciy ragal déedéet ñoom xamuñu loolu ndax borom bi tabaaraka wa taala moo leen res wala hum yahzanun te duñu njàq ci li nga xam ne moo weesu ci seen gannaaw déedéet amul luñ ciy njàq ndax borom bi tabaaraka wa taala moom nengoo seeni mbir mooy ad alaaxira gën jëm amul luñ fay ragal waaye dund gi ñuy dund lay ñëw lay lendemain mu war a xew kanam amul luñ ciy bi bu njaboot buñ fi bàyyi la borom bi nga xam ne moom lañ newoon ci mbiram ndax nit dina nekk di jaamu boroom bi tabaaraka wa taala jeexal léppam ci moom boroom bi tabaaraka wa taala di sànk ak njabootam ci gannaaw déedéet suñu borom nee na inna allaha la yudayi la la yudiyu ajral muhsinin dëgg yëg leen ne borom bi tabaaraka wa taala moom de laa yudiyu du daal di sànq daal di neenal ajra payuk al muhsiniina ñi nga xam ne dañ doon rafetal ngir moom kon nag loolu la moo tax même bu dee ne daa teel a génn àddina ay njabootam ne fi njaboot gu sew loolu amul dara moom nu mu ciy tiit. wala lu muy njàq liy ñëw ci kanam waaye li weesu it amul lum ciy njàq de te lépp loo xam ne rëcc-rëcc bu mu defoon la borom bi tabaraka wa taala dina ko jéggal mu ne alladina kon nag nag léegi nag ginnaaw bi mu waxee garantie yi mu ngi nii nag borom bi di wax moo kan mooy waliyu mu ne alladina waliyu mooy ñi nga xamante ne nii awliyaaullah yi parandoo yàlla yi mooy alladina ñi nga xamante ne nii amanu dañoo gëm te dëggal seen borom tabaraka wa kaanu yattaquun nekkoon nag doon ragal seen borom di doxi ndigal di sori tere yi lii mooy yoonu li nga xamante ne nii moom la waa ahlu suluk di waa ahlu tasawuf lii mooy yoon wi moo tax firi bi nga xamante ne nii mooy bi gën a dëppook alquran bi nga xam ne moo gën a dëppook alquran te mooy ñoom loolu lañ koy tekkee te loolu mooy tasawuf mooy lan mooy imtisaalul awaamir wajtinaabun nawaahi mooy di joxe li nga xamante ne nii li nga xam ne mooy ndigal yi tey sori li nga xam ne tere yi comme ni nga xamante ne nii noonu la ko borom bi tabaaraka wa taala ni mu ko nam neeg ni mu ko soppe ak ni nga xam ne noonu la ko gërëme paa ñun ni ñu ko gërëmee. kon loolu mooy li nga xam ne comme ni nga xamante ne noonu la ko sëriñu borom jawaahirul maani radiyallahu taala anhu wa ardaahu daal di leerale kon nag mbir maa ngi noonu le kon loolu mooy li nga xamante ne loolu mooy li nga xam ne mooy kon wali yoo ngoog alladina amanu buñ moo lan mooy sa tasawuf wala lan mooy suruk li nga xamante ne mooy sóobu yoon wi nga xamante ne nii moom la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam tegoon dang naan mooy tariqatul imaani wa taqwallahi zaahiran wa baatinan min haythu yarda la min haythu lu mel noonu loo ko waxe rek baax na mooy sens bi daal na nekk li nga xamante ne nii leer na kom niñ wax léegi rek kon wallahu taala alam kon nag mbir maa ngi noonu lii mooy yoon wi nga xamante ne moom la fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi woon muy saxaabaam yi alladina mooy gaay nga xamante ne nii amanu dañoo dëgg dëgg gëmal seen gëm seen borom te dëggu wa kaanu yattaquun te ñoom dañoo ne woon doon ragal seen boroom tabaaraka wa taala suñu borom nag ne ñooñu nag la humul bushra ñeel na leen mbégte yi yi nga xamante ne fii ci àldina yi nga xamante ne mooy yaatu dënn leeral seen xol ay façon xam yoo xam ne ku ñoom doo ko xam waaye la humul bu yawmal qiyaamee ca barzax tamit laata ñuy dem suñu borom dina leen fa defal ay mbégte ñeel na leen leen ay mbégte yi nga xamante ne mooy aljana ak lu raw aljana muy ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala fil xayaati dunya ci àddina bu jege gii lahumul bushra ñeel na leen mbégte yi de lu ñu dugg rek borom bi tabaaraka wa moo leen fiy bëggal daal di leen koy yombal waaye wa fil aaxira ak alaaxira ñoom duñu xam yi nga xam ne tartaru yawmal qiyaam dañu koy dégg rek bu ñu ko waxul woon fii nii ci xadiis yi alxuraan ñoom duñu ko xam laa tabdiila li kalimaatillah suñu boroom nag ne amulug soppi de li kalimaatillah ci kàdduy boroom di tabaaraka wa taala